fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal ishriin wa an abii umaamata iyaas ibni sa'labata al-haarisiyyi radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba allahu lahu an-naara wa harrama alayhi al-janna fa qaala lahu rajul wa in kaana shay'an yasiiran ya rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa in qadiban min araak rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu nawawiyu rahimahullah ginnaaw bi nga xamante ne nii moom la ñu gis ci suñu jotaay bi ñu génn xadiisu deux cent deux cent ak fukk ak ñett mu doon xadiis Seydina euh, euh, Abu Bakra Nufay' ibn al-Haarisi bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam qad istadaara ka ay ka hay'atihi yawma xalaqa Allahu as-samaawaati ba léegi ci bunt bi ci tool bi tere gu ñu tere tooñ di delloo tooñaange yi mu ne waan Abi mu ne kon hadith numéro deux wa an abi umama kon ci buntu bi tere tooñ ak di delloo tooñaange yi mu ne wa an abi umama hadith bu ngi koy jële ci abu umama comme niñ ko waxoon ne moom lañuy gis waxoon nañ la nag du abu umama bu siiw bi suday ibn ajlan radiyallahu anhu al bahiliyu non kii beneen abu umama la moom mi ci wàll ansaar la bokkoon mooy doon Iyaas ibn Sa'laba al-Haarisi Iyaas la tuddoon ibn Sa'laba di doomu Sa'laba al-Haarisi ah bokkoon ci waa Banu Haaris min al-Xazraj muy Banu Haaris min al-Xazraj am na nag ñu ne mooy al-Balawi ci waa eh, ay eh, xalifu banu banu xaarisa lañu woon ci lansaar yi abu umaama bii yaas ibn Sa'laba sëru abu burda ibn niyaar ah muy eh, mbokk te mu ci wàllu tabaski yi gàtt yi ñu war a bi ak yooyu euh, siiw na fa moom avay <laughs> ah, ji tabaski ñu gene <laughs> ah moom Abu Burda Abu Burda mi ne woon damaa teel a rendi samam xarman <laughs> ñëw wax ko yonent bi alay saab saab mu ne ko ndawal nga am de waaw ne yonent bi saab saab man moom damaa man tabaski ci nii man samam xar ne rendi naa ko moom bat ba ñëw nag toog nag ci euh, ñëw ngir julli si yonent bay saa saa am na ko yow yàpp ndawal nga amaa <laughs> moo tax méppum xar mu ñu rendi ci tabaski ji amaa imaam bi julli kooku moom tabaski woo am nga ndawal nag <laughs> bu dee ne remplir na condition wu euh, rendi ci l'islam ah dagan na la de lekkal waaye nag moom tabaski woo moom <laughs> moo tax yàkkamti euh, bëgg rek boucher bi dem ci boucher bi nii rek mu daal di nga commandé yow gaa yi ngi julli euh, huit heures lañ war a julli wala neuf heures lañ war a julli la imaam bi war a julli yow sam xar ñu andi la ko six heures mooy sawaay yow tabaski woo non am nga ndawal nag lekkal bu la neexee waaye moom tabaski defoo ko <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne ko yeneen ci saa saa am na ko yow yow <laughs> yow moom ndawal nga am mu ne ko ah nu may def aw ma beneen non non jaza la am mais man bi ma bi ma. Euh, bi ma bi ma yor matatul bi ma yor matul waaw man li ma fa dese nii matul waaw mu ne ko def ko ta ta yow du keneen ku dut ku yow du mën a def ni yow waaw loolu moo tax tabaski il faut euh, mu nekk musinna voilà mooy xar boo xam ne minimum day am un an waaw bu dee nag da dem ba amoo bu un moo xam yow ci sa wàllu koppar mënoo ko jënd. wala daa daa amatul sax nga nga trouvé boo xam ne daanaka boo ko gisee six mois jëm kaw waaye boo ko gisee day niroog bu am un mois un an voilà mais mënoo tëb rek même bu dee am na ci ñenn ñu koy wax mënuñu euh, jóg rek euh, tëb rek après ne voilà ku nekk rek ñu tëb naan la ay tabaski xarum six mois huit mois non. loolu yeneen tuwaay saa saam fa nga ko permettre parce que dafa amul woon possibilité am boo xam ne mu sin waaw xar mu am un an la amul woon parce que moom rendi na ko avant avant ñuy julli yi yeneen tuwaay saa saam ne ko ndawal nga yor <laughs> Abu Burda <laughs> ah euh, euh, euh, kii nag mooy sëru Abu Burda boobu moo doon yaayu kii nii voilà moo doon yaayu Abu Umaama bi Iyaas ibn Sa'laba kon nga gis ne kon moom ci waa lamsaar la bokk bokkul la euh, euh, euh, ci gën a siiw nga xam ne buñ nee abu umaama rek xel yépp ci moom lañuy ñuy dem muy suday ibn ajlan al-bahili radiyallahu taala anhu wa arda kon nag mu ngi noonu beneen affaire moom mii nii am nañu naan dafa dafa génn àddina bi yonent bi alayhi salaam jógee ci la génn àddina yonent bi alayhi salaam jullee ko denc ko jullee ko jullee ko denc ko waaye loolu noonu dëgërul comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala boroom tere bi bi muy shara al-Minhaj sharh sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi leerale ah, ne waaw léegi ci kaw wax jooju ne kon moom dafa génn àddina dinañ ñëw ci càllale bi <laughs> parce que doomu Ka'b ibn Malik biñ fi gisoon mooy Abdallah ibn Ka'b ibn Malik Kaab ibn Maalik mi ngi gisoon xadiisam bu gudd bi keroog Tabuk moom doomam moo ko jëlee moom moo nettali nettali bi ci Abu Umaama bi te doomam jooju Abdallah ibn Kaab ibn Maalik mais moom du saxaaba taalibe saxaaba lañ buñ la nee moom du saxaaba mooy nit la koo xamante ne nii moom moom jotaay woowu lak yonent bi alayhi salaam moom après la wala euh, bon man na nekk mu muxadram comme ñu fi gisoon ñoom Abu Waa'il nga xam ne moom. jamono euh, yonent bi alayhi salaam gëmoon na nekkoon na jullit waaye jotu la gis yonent bi alayhi salaam moo tax kooku du saxaaba <laughs> waaw jotaawul ak moom kooku du saxaaba même bu dee ne moom dund na jamono yonent bi alayhi salaam mais gisu ko kooku du saxaaba jotaawul ak jotaay yoolu ak moom. kii nag moom waxuma la lool sax kii c'est après la juddu muy Abdallah ibn Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa kon moom moo ko jëlee ci iyaas bi léegi imagineel bu ñu la nee kon yonent bi saa saam ba mu jógee Uhud ci ñetteelu at mi gi ginnaaw gàddaayam bi xare Uhud ci la ñëw daal di euh, jullee kii mu ci la gaañu mu jullee ko denc ko kon loolu mooy hadis bii nii ci kaw noonu mooy kon am na rupture waaw parce que Abdallah ibn Kamb comme niñ la ko waxe ku faatu ci jamono yonent bi saa saam troisième année quand même te yonent bi alayhi salaam ci sept ans après kon waa ji dafa jële ci moom te kooku du saxaaba ko mooy kon am na rupture waaw kon am na ku dox ci diggante bi koo xam ne tudduñu ko te mu boobaa loolu day wan ne xadiis bi kon dese naa wi na ah. waaw waaye comme li al imaamu an-Nawawi wax rahimahullah mu ne walakin hadha an-naqla fi wafaati abi umaama laysa bi saxiix waaw walakin hadha naqla waaye li am ba des gis nga Euh, net euh, kii toxal bii ñu toxal fii wafaati abi umaama ci génnu àddina abu umaama laysa bi saxiix loolu wérul waaw ndax kat fa innahu saxa an abdillah ibn ka'b annahu qaala radiyallahu anhuma haddathani abu umaama kama dhakarahu muslim fi riwaayati saaniya mu ne ndax kat wér na Abdallah ibn Ka'b ci boppam ne nii nettali na ma Abu Umaama moo ma nettali te bu ne moo ma nettali mooy da koo dégg loolu as-samaa mooy da ko daa toog wax ma dégg alors ko ku faatu jamono Uhud moom waa ji juddu ginnaawu la dégg ci koo xam ne faatu na loolu simple na mu ngi mel ni ñu ne ma sawaay dafa am benn waay boo xamante ne nii moom 2006 la gaañu ko wax yow nag 2013 nga juddu. léegi yow nga ne est-ce que ki juddu 2013 man na wax ne ki ki gaañu 2006 moo ma nettali ma dégg loolu man da nekk waaw <laughs> affaire bi loolu la mooy manu la nekk loolu c'est impossible loolu la ne loolu euh, bu doon loolu la mooy loolu nag la fait que mu ne moom moo ma nettali mooy wane ne kon ñi ne dafa génn àddina jamono yonent bi saa saa loolu dëgëru non non waa ji dund dund dund waaye mu dund ba ci ba après <laughs> bien après <laughs> mu ne comme ni ko imaamu muslim. di waxe ci riwaay dinañ ko gis bu ñuy ñëw ci taxriij bi imaam muslim dafa indi rahimahullah càllale bi après ci suuf mu indi beneen càllale boo xam ne ngir leeral que ne hadis bii nii bul foog ne imaamu muslim dafa réere woon wax jii ñuy wax <laughs> li tax ginnaaw gi mu indi càllale bi ca suuf beneen càllale foofu eh, ne Kaab ibn ah, ah, kii fekk Muhammad na Kaab muy frère. kii nettali nett mu ne annahu sami'a axaahu dégg na mbokkam ni frère am di Abdallah ibn Ka'b ñoom ñaar ñëpp Ka'b ibn Malik ay seen baay yuhaddisu muy nettali anna aba Umaamata al-Haarisiy al-Haarisiya haddathahu annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi mislihi Muhammad ibn Ka'b ibn Malik jële ci frère am di Abdallah ibn Ka'b ibn Malik mu ne dégg naa sama frère dégg naa ko muy nettali ne Abu Umaama al-Haarisi moo ko nettali hein moo ko nettali kon kay mooy da dégg kon kii faatuwul jamono jooju waaw kii moom bokkul ci saxaaba yi faatu jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamais kon nag affaire baa ngi noonu hein kon loolu benn sew sew la daqiqa la ci càllale bi nga xamante ne xam ko mooy imam muslim loolu la xam moo tax mu indi lële xam na loolu que am na ñuy wax lële <laughs> mu indi lii ngir wane ne non non bu dee càllale bi ci kaw dama ne ah, euh, sëriñam bi noonu la ko waxe abdallah xam nga an tekkiwul ne dafa jokkaloo moo tax xadiis boo xam ne an waa ji mudallis mudallis mooy waajoo xamante ne buy nettali xadiis man day suti ay nit wala day am ñu muy nëbb da am am nëpp nëppalkat <laughs> pour des rek euh, x raison yu tax mu koy def bu nee an loolu tekkiwul na xadiis bi coppaloo na waaw bu nee an mooy mbir mooy comme euh, euh, façon imam <laughs> kii <laughs> imam Nisaaq rahimahullah imam Nisaaq bu nee an dañuy seet affaire bi <laughs> parce que mudallis la <laughs> waaw waaw wér na <laughs> waaye mu mudallis la day def tadlis mooy de léeg-léeg mu def façon nëpp nëppal googu am ci sëriñam yi ñoo xam ne da di sote wala mu sote kenn tudd xadis mais mais koo xam ne moom sëriñam la mais am na ko dox ci digganteem wala koo xam ne dund nañu mu ne am yow yow nag boobu kii lañ naan ah sëriñam la kon ci moom la ko jël ndekete yoo cette fois ci jëlewu ko ci moom keneen la te kooku intermédiaire boobu dañ ko soxlaa xam parce que bu dee ku wóorul la xadis boobu du wér waaw moo tax vraiment xam-xamu xadis daal boo ko xamee te di ko jëfe sa dund kenn du la raya ci <laughs> ay fausse yi nga xamante ne nii ay kenn xamul kenn ci sonal kenn la ci sonal mukk waaw yow kenn du la ci sonal waaw da xam ni ngay dunde traitement comment traité les données danga koy xam amul benn journaliste bu toog bind ay article am bu tax yow nga gëm ko sur amul waaw képp koo xam ne li muy wax naan man dama samay samay source dama koy nëbb kooku ay waxam jar da dàq ganaar waaw ganaar buy taxawaalu waxu ko taxul nga koy jàpp da nga koy dàq mooy amul solo waaw te looloo fi xewa ah. waaw moo tax loolu nag mooy dëgg amul ne journaliste bi indi na loo xam ne yow dalaa neex day dem ci li nga bëgg léegi nag ngay ko yëkkati te bu subaa bu waxee loo xam ne yow neexu la wala kiiwul sa temps nga naan ndax gars yi de toute façon ñoom seeni wax dëgërul mais deux poids deux mesures mooy la ñoom ñépp ci yem bépp information boo xam ne kenn mënu koo vérifier amul njariñ jarul la bàyyi jarul a bàyyi xel jarul sax di nettali feneen wala bu dee ci téléphone nga ko gis jarul nga koy transférer kenn. waaw parce que loolu manque de personnalité la képp koo xam ne waxam mënuñu koo vérifier te information lu tudd kooku ay waxam nan lañ koy jàppe nan lañ koy jàppe te en plus boo moywul waa ji xaari mu mu mu muru ala ah. mooy dañ koy gis muy def yoo xamante ni mooy mooy du fiqa wóoru waaw wóoru waaw mooy koo xamante ne nii bàkkaar bu mag du ko def en tout te tamit du wéy ci bàkkaar bu ndaw waaw loolu sawaay gaa yoo xam nañuy toog boo fi defee bàkkaar publiquement yoo xam ne yaa ko tey loolu kese yow daaneel na sa sa sa amatoo looy wax ñu ci bàyyi xel lu dul dañ koy vérifier ba mu nekk dëgg mais say wax kese dootul doy non jamais ay bu ñu ko doxaloon mais kan ngay jàppay waxam léegi <laughs> kan mais nag mooy dëgg loolu nga war a doxal boo ko doxalee jëw jeex kenn dootu la nettali yu jëw kenn dootu la nettali voilà yow dégg nga li ma dégg ci rajo bi wala dégg nga diw li mu def waaw diw li mu def mu wax laal yow lii nga wax foo ko jëlee mu naan mais wax nañ ko sénéer wax nañ ko fépp après nee nañ wax rien dire wax nañ ko CNN mais que na ko France 24 wax ñëpp ça ne veut rien dire loolu tekkiwul ne am na waaw waxoon nañ la fi 2003 lan la George Bush defoon George Bush ay image am la Ah kàccooram ba ministre de secrétaire d'état ba wax naa la alkuna temps yële ah Colin Powell di kàcc nekk Nations Unies di kàcc di wane ay image ni lii mooy wane ne Saddam Hussein daa yor ay bombe de destruction massive en Irak ba ñu may waxee yow à deux mille vingt trois nii gars yi ñoom ci seen bopp ñoo ne loolu amu fa finalement parce que luñ bëggoon xare rek indi ab xare jab guerre ñu def ko ba pare ci kaw ne dafa am ay bombe de destruction massive waaw léegi vingt ans après gars yi ñoom ci seen bopp ñoo reconnaître ne loolu amul mais imagine ñu doon wane anamu du dañ ñëwoon lii mooy wane site yi yi mu ama ngii léegi ana ñi ko gëmoon bay saaga seen mbokk jullit di leen xas di leen ŋaññ di leen wax lu ne naan baax na ci ñoom il faut ñu bombarder leen ñoo ñooñu xam nga buñ doon dërëm war nañoo réer buñ doon glace te tamit loolu ñu waxoon génnewu leen ci ah seen mbokku jullit yañ doon wax ay irakien ñu leen di wax lu ñaaw ci seen der yi ëllëg dinañu ko atti borom bi dina leen ko laaj par force waaw ñaata ñaata bakkan yoo xam ne bu geer boobu amul woon doonuñu woon dee lañ leen dóor ay bomb ci loolu yow nga nekkoon jullit d'accordoon ci loolu parce que doo dara sa bopp bi benn kopp newu ci lépp lu la média yi wan nga gëm lépp lu la média noon yi wan nga xam nga ne kay ab ennemi buy wane ay kiiwu ennemi lu ñaaw rek lay wane nga ci dal sa bokk jullit te parce que doxaloo li sa boroom waxoon yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yéen ñi gëm yàlla bu leen ab kàccoor indi lépp xabaar na ngeen ko leerlu defoo ko nga bàyyi fi alxuraan di dë dëgge saa su ne rek yaa ngi riive sa bët yi ci information yi rek yoo xamante ne nii daanaka amul lenn lu ñuy wax ci jullit ñu lu rafet nga toog naan walla nii lañ mel ba pare jàpp ne yow en tant que sénégalais yow sa njullite moo baax moo bàyyi wax lu amul yow lan ngeen defal set lan ngeen defal l'islam lenn lu concret ngeen defal l'islam l'islam mooy cérémonie religieuse loolu l'islam ah ah waaw moo tax képp ko jàpp ne fii mu ne man def naa jaamu yàlla gi gën a rëy parce que damaa fanaan ci tànt walay jàng mooy yow xamoo sa bopp <laughs> yow yaa riir <laughs> fanaan ciy jàng mooy fii mu ne def ne eh, jaamu yàlla gi gën mànd en plus boo xamee fanaan ci jàng yooyu nan lay demee ay mooy yàlla kesee fa am góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo wax yi fu nekk jëwaate yeeg kii yeeg tabarruj ji ne xas waaw léegi nga jàpp na yow jaamu nga yàlla mais waa ji nekk néegam yor kurusam wala di euh, euh, def ay sikaram wala di julli ay rakkam mais boo la raw fuuf fanaanal ci téeméeri jàng yu mel noonu amoo dara nga jàpp ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci dara tudde leen ko ku leen neex nee leen mawlidu nabi la après waay sallallahu alayhi wa sallam mawlidu nabi boo xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ci boppam bu ñëwoon du ko fekk parce que tant yiñ koy def li muy tere kese fa nekk ci suufu tànk yi nan la koy duggee du fa dugg tudde leen ko leen neex alaa azimu laylal wilaadati xisbatan idaa lam takun nahwal xaraami udulu waaye yéena ko gën a xam as-sayyid al-haaji Maalik alayhi ridwaanul maaliki mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen azimu màggal leen guddi yonent bi ay saasaam juddoom bi gàmmu leen waaye à condition que affaire bi jëmul ci lu xaraama bu jëmee ci lu xaraam amul njariñ bàyyi leen ko mu daanu fii mu ne ñun ñépp xam nañ la yu bari yuñ ko yu ñuy tuddee yonent bi ay saasaam ci lu xaram la jëm mais kenn du ko bàyyi parce que la tradition léegi ñu bëgg a taxaw nag euh, jàpp ne man def naa jaamu yàlla defoo dara bar mooy yàlla fa nga doon def bu dee ne xam na parce que am na ñoo xam ne xamuñu ay mariiranduu lañ amuñu xam-xam bon dañuy topp gaay di def ñuy def ñooñu moom bon amaana yàlla fay leen seen yéene quoi <laughs> même bu dee ne loolu génnewu leen ci ndax baabul ah, ilmi qabla al qawli wal amal al imaam al Buxaari rahimahullah buntu xam laata ngay wax ak laata ngay jëf xam boo jiitu i'lamu suñu borom dane xam leen i'lam xamal ba pare annahu la ilaha illa hu loolu mooy jiitu kon nag liñ doon wax mooy ci traitement de données Abu Sa'laba mi al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj al ngir wane ne ah, affaire bi jokkaloona moo tax mu indi ne la ca suuf kon loolu lu am solo la ci càllale bi kon wa an abi umama kon mu ne mu ngi koy jële ci abu umama Iyaas ibn Sa'laba kon leer na Yaas ibn Sa'laba am na ñu ne mooy Abu Umaama al-Balawi al-Ansaariyu ah am na nag ñu naan Abu Umaama Iyaas au Iyaas ñu naan Abdallah ibn Sa'laba am ñu ne Sa'laba ibn Abdillah loolu lépp ay wax la euh, am ñu ne euh, euh, Sa'laba ibn Sahl kon mu ngi noonu kon moom doomu kii la. bu jigéenu Abu Burda rakkam boobu rakk Abu Burda bu jigéen wala magam bu jigéen moo ko jur ah waaw Abu Burda boobu mooy saxaaba mu doon bëgg a wax sànq muy <laughs> tam nettali affaire am bi sax muy al-Bara ibn Azib nga xam ne moom nijaayam la woon Abu Burda nijaayam la woon kon nag waan abi umaama mu ngi jële ci abu umaama iyaas ibn sa'laba alxaarisi kon xam nañ ci mbiram kon ku la fi wax ne iyaas ibn sa'laba radiyallahu anhu abu umaama bii dafa génn àddina jamono yonent bi sa sax xam nga ne loolu laysa bi saxiix kama qaala al imaamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil minhaaj sharh saxiix saxiix muslim ibn al-hajjaaj rahmatullahi alayhima mu ne anna rasulallah kon sayna abu umaama iyaas ibn sa'laba alxaarisi mu ne anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi mu ne kon ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man iqtata'a haqqa imri'in muslim képp koo xam ne dafa dog dafa jël ah haqqa imri'in muslimin aqu ab jullit nit koo xam ne jullit la waaw mooy képp koo xamante ne yow fexe nga daal ci say pexe <laughs> ak say déebaa déeb ak say affaire ba àqu koo xamante ne jullit la bi yamini nga waat dangaa waat parce <laughs> xam nga ci l'islam boo fi ñëwee fekk benn waay daal di koy porter plainte ñëw ci monsieur juge qadil qudaa juge bi ne ko diw mii kat kalaame ko moo jël sama montre non dafa sàcc sama benn Rolex la jël juge bi du la déglu rek ne yow wax nga après mu ne gongo ay wa eh ñu ne monsieur X mu ne monsieur X yow kaay fi jox ko montre am ma tëj la déedéet du demee noonu dañuy woo monsieur X juge bi day convoquer monsieur X day convoquer monsieur X monsieur X su ñëw mu ne ko léegi waa ji taxaw bu taxaw yow nga waxal li nga waxoon waa ji ne moom mii monsieur X mii moo jël sama montre sama Rolex sax juge bi lan lay wax waa ji danaan ko yow est lii mu wax dangay ngay confirmer da ngay dëggal li mu wax wala dangay ngay weddi bu waa ji ne man la jeex na. waaye bu nee du man non jëluma kii yoon sa waay moo ñene yàlla yow nan laa jële sa dañ maa gis ma jël sa sa léegi suuf bi muy def du leen bàyyi nekkoon léegi dem leen seen yoon non danaan est sawaay yow mi ne sawaay moo jël sa monde am nga preuve preuve nag du si sama wax ji mooy preuve non non sama wax mais ay parole du preuve loolu preuve dara <laughs> waaye da ngaa a wóor yow say wóor da ngaa wóor kenn même boo wóoree sax loo wóor wóor wóor boo ñëwee kenn du la jox dëgg noonu kese <laughs> après ñu ngi ñëw ci benn nettali <laughs> bu ñuy nettali <laughs> mooy yow que ne maa ko moom ah. ñu ne la indi preuve mooy yoo xam ne ñoo ko gis muy jël mooy daa indi preuve bu dee amoo preuve waaye luñ koy wax moom duñ ne koy demal. duñ na ko it demal noonu déedéet duñ ne ko it demal lan lañ koy wax dañ naan ko yow waatal waatal ne jëloo ko bu waatee ne billahi jëluma ko jeex na juge bi naan sawaay ku nekk demal sa yoon sawaay moom casier judiciaire am vierge comme si dara defu ci parce wat na ndax yonent bi sallallahu saa wasallam moo ne al al al ala man iddaa wal yaminu ala al aw aw ala ankar preuve ki koy joxe ki koy joxe mooy ki nga xam ne moo ñëw tuumaala tuumaal nit waaye kam daa waat bu dee waa ji daa bañ ki ñu tuumaal ah ne du dëgg waa waxul lu am day day expliquer laa wax li mu wax ne maa ko jël jëluma ko boobaa dañ koy waatloo kooku waat la am lii la mbir miy demee sànq liñ doon wax ne waat non wax wax kese ak koo man di doon du preuve ci l'islam ah nga ñëw joteeg nit parce que yow yaay xalifa diw yow sa wax wax nga ngeen ñëw ci devant le juge mais c'est pas que c'est lui le xalif léegi wax na alors que waa ji benn baara yinde la bu yenu fee benn euh, kii la euh, euh, benn dokeer la xalifa bi nee na sa waay moo sàcc ay euh, ka euh, kiiwam <laughs> ab posetam te alal ju baree ci newam te amul preuve waxu xalifa bi kese san loolu amul njariñ ci kanamu juge bi juge bi danaan ko ana ah waaw <laughs> ana preuve bi <laughs> bu dee amul preuve mu ne dokeer bi sa waay yow euh, baara yinde bi mais sa waay yow xalifa bi nee na yaa jël kiiwam mu ne jëluma ko non jëluma ko danaan ko waatal ne jëloo ko mu waat ñu ne xalifa bi man ngaa dellu ca la nga newoon yow itam dellul ca sab liggéey jeex na xam nga ñu nettali ne Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu xalifatu xalifatu rasulillah sa muy ñeenteelu xalifa yonente bi alayhi salaam dafa am mbubb ko nga mu riis mais mbubu koŋ bi mais mu jekk gis benn yu bu ko yor ko waa mooy mu leer na mi affaire bi kii da koo jël parce que sama mbubu koŋ bii nga xam ne man xam naa moo li ma moom kay ma gis waa ji yor ko <laughs> mais comme que mooy du ne maay xalifa léegi man maay juge et partie ah non <laughs> moo tax boo nekkee monsieur le juge nga am différent kenn yow dootoo taxaw devant le tribunal en tant que qualité de juge jamais da ngay nekk en qualité de citoyen lambda comme tout le monde ñu war laa juger boo nekkee monsieur le procureur monsieur le procureur nga am problème ak benn waay bu ngeen ñëwee ci tribunal bi doo fa nekk yor sa mbubbum monsieur le procureur loolu du loolu dét te tamit ci lay juger waru laa xoole yaay monsieur le procureur mukk parce que loolu bu amee rek tooñaa nga dugg na waaw loolu bu amee rek tooñaa ngi dugg na moo tax waroo ko xoole mooy ah mooy kilifaay tribunal bi de kon nag bon on est collègue quoi d'ailleurs mooy suñu chef comment je vais faire nga nga nga dëggal li wax déedéet <laughs> déedéet loolu du ama ah. loolu amul ci diine l'islam moo tax liñ naan ay immunité parlementaire ak immunité nangam waa ji bu nekkee député wala ministre wala président bu defee yenn tojaange yi kenn du ko àtte loolu en démocratie la am loolu amul ci l'islam régime u caaxaan yi la am l'islam da ngay nekk xalifa problème am nga am problème ak di dem dem nga àtte la xool Seydina Omar ibn al-Khattab <laughs> bi mu fi amee problème ak na al-Abbas parce que Seydina euh, kii al-Abbas euh, ibn Abdul Muttalib Seydina Omar dane radiyallahu anhu dañoo war a yokk jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam mu waxtaan ak ñu bari ñi nga xam ne seen kër yi dañoo takkaloog jàkka ji daanaka ñépp daanaka